fil baabi saabi'i wal ishriin ba'dal mi'atayn wa 'an ibni abbaasin radiyallaahu 'anhumaa anna rasuulallaahi sallallaahu 'alayhi wa sallam saama yawma 'aashuuraa saama yawma 'aashuuraa wa amara bisiyaamihi muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu xadis bi nii di suñu ñaareelu xadis ci buntu bi nga xam ne mooy chapitre deux cent vingt-sept baabu fadli sawmi yawmi arafata wa ashura wa tasu'a walillahi alhamdu wal minna bunt bi wax gëneelu woor bésub Arafat gisoon nañ loolu ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bu njëkk bi mille deux cent cinquante mu ne woon an abi qatadata radiyallahu anhu annahu qaala su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi Arafa qaala yukaffiru as-sanata al-maadiyata wal-baaqiyata walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bii nga xam ne moo ci tegu mooy kon fadli sawmi yawmi arafa wa ashura buntu bii daan gëneelu tamit woor bésu tamxarit ashura waxoon naa la ashura boroom xam-xam yi am na wuute bu naw est-ce que ashura mais mooy euh, neuvième jour bi la wala dixième jour bi voilà ndax liñ jële ci Ibn Abbas radiyallahu anhuma waaye waa jumhurul ulama jamaahir sax dañu ne mooy dixième jour bi la du neuvième jour Ibn Abbas radiyallahu anhuma même bu dee wax na benn waay loolu waaye moom bi muy nettali mbir yonent saa salaam bon loolu la ko doon wax ne yonent saa salaam la def ndax loolu la askane la wax ci waa ji loolu la ko doon laaj mais euh, xamale na yonent saa salaam moom li mu wooroon mooy dixième jour bi ne woon bu ma borom bi mayee ma dund ba bii di ñëw te mooy xadiis bi ñuy gis bi ci tegu mooy bu mujj bi bii di ñëw la asu man na ak taasi' dinaa woor xam ne kon ashura mooy diis bi bokk mooy fukkeelu fan bi ci weeru tamxarit bi at weer bu njëkk ci atum jullit bekk ci ashurul xurum nekk bi mujj ci ashurul xurum yi nga xam ne salaasatun mutala mutawaliyatun wa rajabun fard bi nga xam ne moo nekk bayna jumada wa sha'ban ah, léegi bi nga xam ne nag ñett yi nga xam ne ñoo taqaloo yeneen saa salaam ne saade sayna Abu Bakr ibn al-Harith nekk saxiix yi radiyallahu anhu waa ñett yi dañoo taqaloo te ñooy Zul Qaada Zul Hijja ak Muharram ah walillahi alhamdu wal minna ñu ñu ngi Zul wal minna mille quatre eh, ci lañu ñu ci lañu nekk ba léegi walillahi alhamdu wal ci la ñu ubbi woon eh, lu am solo yi <laughs> voilà eh, ñu ngi la set <laughs> 1446 ah, mu dëppoog li nga xam mooy lundi 5 mai ci atum grégorien kon al imaamu Nawawi rahimahullah hadis bi la ci teg muy hadis 1251 mu ne waan ibn Abbas mu ngi jële ci doom Abbas yi muy Abdallah radiyallahu anhuma anna rasulallahi kenn dawal yàlla li so alayhi saama woor na yawma Ashura bésub ashura muy fukkeelu euh, fan ci weeru muharram wa amara mu digle bi siyaamihi digle ñu woor bés boobee muy bésu ashura mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de euh, muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari na ko naan al rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi muy njàngat bu njëkk yaa si yaa gi si war voilà mooy ana est-ce que ñoom donc ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet hadis bii de al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal di seen sëriñ ñoom ñaar euh, solo na ko ak seen mbokku taalibe bi lu jiitu woon al imaam abu daawud as-sijistaaniyu ñoom ñëpp ay taalibe imaam ahmad lañu woon euh, naka noon seen ñoom ñett nag imaamul buxaari imaam muslim imaam abu daawud ñoom ñëpp sëriñu imaam at-tirmidi lañ mooy imaamu Tirmidhi ñi ay sëriñam direct laa wax de waxuma ay ñu naan comme diw diw ma nga xam ne ba mu génne am mille neuf cent la woon zéro zéro moom mu ngi juddu deux mille deux ñu naan sawaay yi sëriñam mooy kële déet waxuma lool waaw <laughs> ah, déggo imaamu Tirmidhi ne wax sami'tu Aba Dawud as-Sijizi yaqul <laughs> moom loolu wax na yow Abu Dawud as-Sijizi voilà mooy Sijistani mii borom sunan bi Sulaymaan ibn al-Ash'ash as-Sijistani voilà ñoom ñett kon imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud seen taalib bi imaam Tirmidi solo na ko al imaam Ibn Maaja Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii al imaamul Buxaari rahimahullahu taala da ko indi nag ci bërëb yu bare bëri juróomi bërëb la ko ci saxiix bi fi mu ko mooy kitaabu sawm baabu siyaami yawmi ashura andi na ko kitaabu ahadithil anbiya alayhim assalatu wassalam baabu qawli llahi taala wa hal ataaka hadithu muusa andi na ko kitaabu manaqibil ansar baabu ityaanil yahuud annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam hiina qadima al-madiina ak kitaabu tafsiir suuratu yunus alayhi salaam baabun wa jaawazna bi bani israil al bahr andi na ko fu mujj kitaabu tafsir ba léegi suratu Taaha baabu qawlihi wa laqad awhaynaa ilaa Muusaa an asri bi ibaadii fii la ko nii léegi nañ jël bu njëkk bi kitaabu sawmi baabu siyaami yawmi Ashura mu ne imaamul Buxaari Abu Abdillah rahimahu amiirul mu'miniin rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Abu Ma'mar mu ne nettali na suñu sëriñ di Abu Ma'mar di Abdallah ibn Amr ibn Abi al-Hajjaaj Maysara Abu Ma'mar al-Basri at-Tamimi al-Minqari rahmatullahi alayhi génn àddina la 224 rahmatullahi alayhi am na wuute nag qaala mu ne haddasanaa Abdul Waaris mu ne ki ñu nettali ma Abdul Waaris di Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamimiyu al-Anbariyu mawlaahum at-Tannuuriyu al-Basriyu rahimahullahu ta'aala génn àddina la 180 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Ayyuub mu ne ki ñu nettal mooy Ayyuub di Ayyuub ibn Abi Tamiim Kaysaan as-Sakhtiyaaniyu Abuu Bakr al-Basriyu sëriñ bu mag sëriñ la woon ci imaamu Maalik ibn Anas ah, muy as-Sakhtiyaaniyu al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina la 131 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Sa'id ibn Jubayr mu ne nettali Abdullah ibn Sa'id ibn Jubayr de Abdullah ibn Sa'id ibn Jubayr al-Asadi al-Walibi waaw baayam gis nañ ko fan yee muy eh, ki nga xam ne mooy eh, baayam te ci moom la koy jële muy Sa'id ibn Jubayr Abdullah ni jële ko ci baayam bi al-Walibi mawlaahum al-Kufi rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina xawma ko rahmatullahi alayhi léegi wa moom Abdallah mu jëlee an abiihi ibn Sa'id ibn abd Abdallah ibn Sa'id ibn Jubayr an abiihi mu jëlee ko ci baayam moom lañ doon wax sànq muy Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah al-Asadi al-Walibi mawlahum al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina la 95 am na nag ñu ne la 94 rahmatullahi alayhi an Ibn Abbas mu jël ko ci sëriñam daal imaam Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi al-Bahru al-Habru tarjumaan al-Qur'an ah, mi nga xamante ne mooy habrul islam wa tarjumaan al-Qur'an radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma saxaabi di doomu saxaaba di baayam di al Abbaas ibn Abdul Muttalib di frère wu papa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala al Abbaas doom bi di Abdallah nga xam ne ibn Abbaas rek moo ci gën a si buñ ne ibn Abbaas rek moom lañ ci dugg voilà voilà du Qusam du Ma'bad Eh, eh, du Ubaydillah du al mi nga xam ne moo ci magoon di al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' Abdillah ibn Abbas mu ngi gane àddina ci bu Abu Talib biñ leen parqué foofule waa Quraysh daal di embargo yonent bay saa saa képp ku koy jàppale même bu dee da ngaa gëm ma même boo dara ba bokkee ñoom gëm eh, ñu parke la daal di lay embargo foofu la gane àddina <coughs> te foofee Euh, muy ñetti at laata yonent bi saa saa am di gàddaay génn àddina li nga xam ne mooy l'an 68 ci li gën a dëgër sinon am na ñu ne 67 am ñu ne 69 am ñu ne 70 waaye insha allahu taala. li gën a dëgër mooy lan 68 génn àdduna fi nga xam ne mooy at-Taif rahmatullahi alayhi bokk ci abadilatul arbaa ñeenti abdallah yi nga xam ne ñoo doon seen jant njollooru jamono ni abdallah ibn abbas abdallah ibn umar abdallah ibn amr ibn al-aas ak abdallah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' kon euh, Sa'id ibn Jubayr i ibn Abbas kon mu jël ko ci i ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne qadima nabi sallallahu alayhi wa sallama hmm? mu ne yeneen tubaab saa saam fii da ko da koo gàttal dinañ gis riwaaye yoo xam ne imaam bul Buxaari indi na ko fi mu a gudd waaye imaam Muslim it noo ko noonu waaye fii bu bi nga ko dëkkandi nii la ko ëndee mu ne qadima nabi sallallahu alayhi wa al madinata fara alyahuda tasuumu yawma aashuuraa ah, fa qaala maa haadaa qaaluu haadaa yawmun saalih haadaa yawmun najja allahu banii israa'iila min aduwwihim fa saamahu muusaa qaala alayhi salaam qaala fa ana aqu bi muusaa minkum fa saamahu wa amara bi siyaamihi léegi nga ne ma ana affaire nga ne lii la mooy anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam saama yawma ashura wa amara bi siyaami lool ñëw na ci kaddu yooyu hadith sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw ci kaddu yi nii yeneen saa saam woor na bisu ashura digle ñu woor ko mais Ibn Abbas hadith bi dafa gudd. waaw da wax ne ci biir hadith bi moo tax man nga ne lii côté biir waaye bil maanaa la mais maanaa boobu yeneen saa saam wax na même kaddu yooyu waaw yeneen saa saam wax na kaddu yooyu ah. kaddu yii nii <laughs> waaw. wax fii day day nettali xaalu yonent bi saama yawma ashura wa amara mu digle bi siyaami nan la ko diglee loolu dinañ ko gis insha allahu taala kon fii mu ne fa ana yeneen saa salaam dafa ñëw Medina laaj yahuud yi waaw fekk leen ñuy woor bi su Ashura mu ne leen waa lii lan la mooy lii ngeen di woor lu tax loolu la ci jublu qaalu yahuud yam laaj ne ko ah hada yawmun salih na ko Abul Qaasimi noonu lañ ko ëppoon nañ koy woo <laughs> lii bés la bu baax alayhi salaatu wassalaam mais ñoom dañ ko loon wax euh, ngir leneen quoi tamit kàccoor qu'ils sont gëmuñu tous hada lii yawmun bés la doo xam ne najjallaahu borom bi da cee musal da cee muccal bani israila doomu israili di yaqub alayhi salaatu wassalaam fétam yi lay wax waaw pas doomu dëggam yim yim jur directement mais mooy sa sët doom la ay féti sa taatam lañ voilà ñoo xam ne da cee da leen cee muccal min aduwihim ca seen noon waxul seen noon bi mooy Firawna ak ay ñanam voilà mooy Firawna <laughs> comme ni ko alquran leerale ci ay aaya yoo xam ne euh, moo tax borom xam-xam yi naan kaada alquranu an yakuna musawiyan tuuteesu alquran nettali yi ñëw yëpp ci qisasu yi alayhi musa nekk loo xam ne ci Seydina Musa gese lay wax <laughs> voilà kon mooy dafa fees ci alquran Euh, nettali Seydina Muusa ak kàccoor bu mag bi di Firawna nga xam ne képp kenn ci ñun rek noonu la mooy képp kenn ci ñun mooy ne am Muusa mu ngi ci biir ak Firawna voilà léegi Seydina Muusa bi nekk ci biir mooy sa biir mooy nag mooy côté leer bi waaw côté na gi nekk ci yow mooy lëndëm bi léegi nag yooyu addina bi ba noonu la ko yàlla tërale ba maam Adama ba mu ko wàccee ci suuf ba léegi moom laata muy wàcc sax la Iblis tàmbale waaw muy lëndëm gi di xeex leer gi nga xam ne moo ànd ak Seyna Adam te mooy Seyna Adam ci boppam mooy leer bi waaw alayhi salaatu wassalaam naka noonu zurriyaam xeetam loolu la moo taxoon mu ne la ula udil lan na war naa ne laa leen sànk ku nekk nag ci yow sa biir am nga loolu am nga côté zul nuuraani ak côté zulmaani côté boo xam ne côté leer la nga xam ne mooy lamma yooyu yonent way saa saam wax ne nit ki bu waa bu xëyee daa malaaka boo xam ne day am ay yu mu koy infusé di ko ci euh, di ko ci euh, euh, pousser ci lu baax waaye mu am saytaane boo xam ne koo côté ndeyjooram côté càmmoñam mu am koo xam ne mooy saytaane loolu mooy côté malaaka mooy nuuraani bi voilà loolu ay terme kese la waaw <laughs> mais booy lii mooy xaqiiqa bi lii mooy réalité bi côté bi nga xam ne moom mooy bu lëndëm bi mooy ñi nga xam ne foofu la pulsion dangereuse yi <laughs> ak yooyu di la pousser ci yoo xam ne yu baaxul la naan la defal voilà la suñu prof ba doon wax rahimahullah professeur Mboub de philosophie dëkkoon fële ca région Thiès doon ñëw ba ndeysaan point e eh, di ñu jàngal ndeysaan eh, rahimahullahu rahmatan wasi'a voilà ma doon wax méfiez-vous des pulsions dangereuses <laughs> Allahu akbar non masha Allah professeur Mboup masha Allah <laughs> rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a wa adxalahu eh, al jinaan al ula ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi mooy côté boobu nga xam ne yu yu bon rek lay wax waaw waaw toog naan la waaye dara newu ci di la minimiser yàlla li yàlla xaraamal naan la mais dara newu ci ah mais sàngara ji naan da boo naanee nangam mosal xool bon dara ci newul du àddina bi du tukki ah boo foogee ne boo ko comme jaahil wala mu doon wax naan man da loolu ba ma nekkee gone ñu ma koy tere yooyu ñoo kiiwee ba ma ba loolu dafa desoon sama bopp ba ma yaakaar ne bés bu ma mosee sàngara àddina bay tukki mais nee na ba ma mosee dara xewul <laughs> mu mujj nekk mandikat bu yées boo xamante ne mooy nee na modérément lay naan ne sax ab ab ab tet la koo xamante ne bu ma waxoon turam waaye waxam turam kooku duñu ko tudd fii ci suñu jotaay yu barkeel yi wal iyaazu billah jullit la woon waaye dafa tubbi voilà nekk ci lim nekk ci yées wal iyaazu billah tubaab yi di ko jay wal iyaazu billah a'aadana yal nañu borom bi daal di musal ci ak ah muccal ci ak woro waaw amin léegi kon euh, euh, euh, waa banu Israil <laughs> kon mooy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam min aduwwihim googee doomu Seydina Israil yi muy Seydina Muusa moo ci jiit ndax moo leen jiitoo ak Seydina Haarun alayhi salaatu wassalaam Abdullah bés boobu ci Ashura ci la leen borom bi muccal woon te ay Firawna léegi nag mu ne yahuud yi ne ko fa saamahu Muusa ba lool xewee nag Seydina Muusa nag di woor bés boobee bu xewatee bu jotatee mu koy woo ngir sant yàlla moom am na ci yenn riwaayu imaam mu Seydina Muusa woor ngir sant sant yàlla waaw ci riwaayu imaam Muslim shukran lillahi ta'ala fa nahnu nasuumu looloo tax nag ñun ñu koy woor am na ci beneen riwaay da ne ñun ñu koy woor. wa nahnu nasumu ta'zima voilà <laughs> waaw dañ koy woo ngir màggal loolee nga xam ne mooy bis boobee ak li Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam daal di woon def woor ko qaala yonent way saa saa nañ ne leen fa ana man rasulullah sallallahu alayhi wasallam muhammad sallallahu alayhi wasallam ahaqu maa leen bi Muusa minkum maa leen gën a yey Muusa Muusa ci yéen këyéen waaw lii nag yonent saa sam bu ko waxee se pas pour moom moom kese la mooy xeetam ñoo gën a yeey ci bépp yonent bu ñu yónni ci ay xeetam ko ko ñoom rawatina ñi nga xamante ne nii ci kàccoorte lañ nekk waaw <laughs> waaw mooy dinañ ko topp ci yenn yi mais yu bari dañ koo falsifier daal di koy soppi seen gannaaw waaw noo tax jullit amul benn gêne di tudd Seydina Isa devant ay chrétiens ak ñeneen naan bon mel ni da leen di àbbu mbir mi déedéet yaa leen ci gina yey naka noonu Seydina Muusa naka yu beneen yonent bu ñu la mën a tuddal Seydina Daawud ak alayhimu salaam ñëpp yaa leen ci gina yey mu ne fa ana man ahaqqu maa leen gina yey bi Muusa ci Seydina Muusa minkum kayil alayhi salaam alayhimu salaatu wassalaam fa saamahu yeneen saa saam daal di woor bés boobee wa amara mu digle bi siyaamihi bés boobee di yawma ashura nii la ko al imaamul Buxaari indi fii wax naa la indi na ko nag ci nu mu gën a gudde loolu wallahu al imaamu al Qushayri an-Nisaabuuri rahmatullahi alayhi kanta moom moom xam nga Muslim day dajale affaire yi Hmm? Euh, moom day dajale day dajale affaire yi léegi gaan daal imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullah moom hadith yi mu mooy onze trente indi na ko onze trente onze trente trois voilà léegi na jël onze trente fi nga xam ne noonu la Yahya Ibn Yahya kitaabu siyaam d'abord la ko tuddee lenn sura tudd baabu sawm yawm Ashura buntu bi wax ngëneel ak woor bésub Ashura mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum Abu Zakariya rayhanatu Nisabur an-Nisaburiyu al-Khurasaniyu al-Hafidu rahimahullah génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Hushaym mu ne nettali nañu Hushaym de Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami wa Abu Muawiya ibn Abi Khazim rahimahullah al-Wasitiyu al-Muallim al-Bukhariyu al-asl rahmatullahi alayhi génn àddina 183 an Abi Bishr mu jël ko ko naan Abu Bishr di Ja'far ibn Iyas ñii ne moom mooy ibn Abi Wahshiya al-Yashkuri Abu Bishr al-Wasiti al-Basri al-asl génn àddina 123 am na nag ñu wuute ba 131 am na ñu ne ci la génn àddina rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn Jubayr mu jël Sa'id ibn Jubayr al-Walidi gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-madina fawajada al-yahuda yasumuna yawma ashura fasu'ilu an dhalika faqalu hadha al-yawm alladhi adhhara Allahu fihi Musa wa bani israila ala firawn fa nahnu nasuumuhu ta'ziman lahu fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nahnu awlaa bi Muusaa minkum fa amara bi sawmihi nii la ko imaam al euh, dinañ ñëw ñaari version yi mu indi yëpp Muslim rahmatullahi alayhi kon Ibn Abbas mu ne yonent saa sam dafa dëgmal Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam mooy bi muy door a gàddaay fa wajada al yahuda fekk yahuud yi yasumuuna yawma ashura mu fekk ñuy woor yawma ashura léegi problème bi yëpp fii ba nañ ko wax léegi jàll expliquer affaire boobu mooy mais yonent bi saa salaam mais moom rabiul awwal la la la la gàddaay non mooy bi muy gàddaay kañ la gàddaay kañ la àgg euh, mi kañ la agsi euh, fii euh, nu mu tuddati Médina ah. est-ce que la agsi Ashura la fa agsi mukk waaw agsiwul li nga xamante ne mooy Ashura waaw Rabiul Awwal la moo imaam al-Hafiz ne innama qadima al-madinata fi Rabiul Awwal waa léegi te Ashura ci Muharram la dix Muharram léegi kon nan lay agsi rek fekk mu ngi fa ñëw Rabiul Awwal après altine fekk Yahuud yi ñoom di woor te weer boobu du weer boobu bokkul ah kon loolu moom nu muy demee noonu waaw al imaam al xaafis mu ne tontu bi leen la mooy bi mu njëkkee xam loolu mooy bi mu yëgee nag yahudeen ko yëg dafa tombe woon mooy dafa ñëw ñëw na ba toog ba Ashura après mu yëg ko loolu la waaw bi mu dëgmalee ñu Medina après la ko yëg ne yawut yi di gis leen ñuy woor bu laaj leen yëg ne ñoom dañuy woor bés boobu waaw yëg ne ñu ne ñoom dañuy woor bés boobee waaw waaw mu ne am na moo tax day mbir mi leen la mooy dafa toog da leen gis mooy dafa toog rabiul awal bi mu agsee ba muharram jot mooy ca beneen at ma léegi nag ci la gis yahuud yi nag di woor mu ne leen waa yéen lii ngeen di woor la ñoom ñu ne ah lii lii la mooy euh, ñu wax ko lu tax voilà mu ne waaye ne waaye loolu benn possibilité man na nekk que ne que ne dëgg-dëgg yooyu saa sax bi mu agsee daa fekk yahudi di woor bés ba jàpp ne ñoom dañu yàppoon ne mooy Ashura parce que ñoom niroo nañu waa Quraysh innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr li al-Qur'an doon wax nga waa Quraysh dañ doon toxal weer yi selon rek seen bëgg-bëggu xare arab yi ah ñu jël euh, we assurul xurum yi di ko ko quoi di ko repousser ba niir yi euh, buñ bëggee xare benn weer boo xamante ne oh waaye yow gëñ nañoo xare te bëgg nañu kii ñu pouse ne weer wi pousse nañ ko <laughs> waaw di caaxaan noonu waaw waaw euh, yahuud yi nag ñoom lu mel noonu da leen a daloon waaw bi nga xam ne nag ci la leen dal mooy léegi nag mu am problème parce ñoom nan leen dugge ñoom kantaa ñoom mooy dañ doon takk asura bi ko jaay ci l'annuaire solaire mooy l'année solaire di ko teg ci jant bi waaw léegi nag comme que ci jant bi lañ koy teg xam nga jant beeg weeru bokkuñu moo tax dangay ngay gis tabaski bi ñu ne la am na fukki at wala am na tabaski yoo xam ne nii ci biir été bi la woon yenn ci biir hiver bi lu tax parce que weer wi ak jant bi bokkuñu. waaw parce que weer wi day day day day day xam nga tey ah di le sept zulqaada da tombeeg le cinq mai deux mille vingt cinq est déwén insha allah yow jàpp nga ne même bés yi ñooy tolloowaat ñooy dajaloowaat mukk duñ dajaloo noonu waaw parce que jant bi moo ëpp euh, moo ëpp moo tax ñoom trois cent soixante cinq alors que trois cent soixante mooy weer wi <laughs> waaw léegi bu ko defee loolu day tax léegi nag ñoom ñu ko doon takke noonu jaare ko ci jant bi léegi nag mu tombeek bis bi nga xamante ne nii ci la yonent bay saa saam ñëw Medina mu tombeek loolee waaw kon nag mu ngi loonee moo tax mu ne lii moo tax yonent saa saam li mu leen ndax du xaq bi Muusa parce que yéen ngi bàyyi li dëgg-dëgg yéen a ngi takk mbir yi neneen <laughs> ah ba juum ci dat yi li nga xam ne mooy Ashura ba tombee ko kii nii alors que loolu du loolu kon nag nahnu ahaq waaw ñoo leen gën a yey bi Muusa alayhi salaam euh, ke yéen waaw ndax yéen bés bi ngeen di wax sànq ngeen sànq ngeen ko borom bi daal di leen leen koy sànq euh, kii euh, wëlif na xam-xamam teggi na ko ci yéen même bu dee xam ngeen bés ba ngeen di takk yeneen jaare ko yeneen i weer yeneen i mois lunaire bi non solaire bi tax affaire yi riir leen voilà mu ngi noonu waaw kon nag mu ngi noonee quoi wallahu taala alam léegi euh, léegi nag yonent bari saa saam kon bu ñëwaatee ñu ngi woon ci riwaaya al imaamu euh, muslim abul husayni rahmatullahi alayhi mu ne kon qadima kon yonent bari saa saam dafa dëgmal rasulullah saa al madina fa wajara al yahuuda yonent saa saam bi mu euh, madina daal fekk yaa wuur yi ñoom ñuy woor yawma ashura fa su'ilu an zalika ñu laaj leen ci loolee ki leen laaj moo yeneen saa saa fa qaalu ñu ne hada al yawm alladhi azhara allahu fihi musa ñu ne lii mooy bés bi nga xamante ne borom bi ci la noo may ak nootaange Seydina Muusa ci la yëkkatee ay mbiram ci kaw noonam ba wa bani Israil waaye banu Israil ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon ànd ak moom ala Firawna ca kaw seen noon ba fii leeral na kan la muy Firawna mel na buurub Égypte bu sànku bu mag ba mi nga xam ne hal ataaka xadiisu Muusaa yi ci alquraan moom la yo waaw waaw iz naadaahu rabbuhu bil waadil muqaddasi tuwaa izhab ilaa firawna innahu taghaa moo nekk nii muy le grand pharaon d'Égypte nga xam ne ab titre la woon nag mooy képp ku fa ne woon jiite eh, eh, dañ ko doon woowe firawna mais loolu c'était après euh, Seydina Yuusuf alayhi salaam firawna fa nahnu léegi nag mu ne ci la kon borom bi maye nootaange Seydina Muusa ci bés bi ak Seydina euh, euh, feeñal gi feeñal ay mbiram mu féete kaw euh, Firawna ci mbokkam ak waa banu Israël doomu Seydina Israël yi di Yaqub alayhi salaatu wassalaam ala Firawna ci kaw Firawna fa nahnu ñun yahuud yi nag nasuumu dañ koy war ta'ziiman lahu ngir màggal bés boobu fa qaala an-nabiyyu sallallahu wax fa booba nahnu ñun awlaa bi Muusa minkum yeneen saa ne ñun ñoo leen gën a yee ci Muusa ki yéen fa amara bi sawmi ñu daal di digle ñu daal di kaawoor léegi xoolal imaamu euh, muslim beneen version bi nga xam ne moom lañ lay wax euh, bii mooy onze trente léegi xoolal euh, wala nañ yem ci bii bii rek baax na parce que beneen bi bon baax na ni bii baax na imaam muslim en tout cas bu dee bi naa baat bii nii la ko indee bii kese la beneen bi leneen la doon wax mais jege naan moom imaamul Buxaari nag indi na yi nga xamante ne nii mooy yu gudd a gudd yi hmm? wallahu tabaraka wa taala alam léegi kon lii la taxrij baa ngi noonu ah kon mooy wax ji fan la nekk fa amara bi sawme mooy yawma ashura waaw mooy dafa digle yonent saa salam eh, ñu woor yawma daf ko woor daal di eh, koy digle te wax nañ la loolu ku mel ni suñu yaay aïshatu binti siddiqi radiyallahu taala anhuma daal dina koy wax ci loo xam ne lu leer nañ la hmm? mu ngi noonu mu ne sayyidatu Aisha comme ni nga xam ne te loolu euh, imaam Muslim moo ko solo rahmatullah alayhi euh, euh, <laughs> moo ko solo te Ashura hmm? dafa nekk mbir moo xam ne ay xadiis yu bari da cee ñëw bala ñoo génn fii di wax lëkkaale bi yoo xam ne léeg-léeg mën na nit mën na ne waaye yow affaire est-ce que jaxasoowul kon finalement dafa am euh, xadiis yu bari ci ñëw xam nga fii dara na bon al imaam ibnu al qayyim <laughs> non barki yàlla wax <laughs> non al imaam ibnu al qayyim moom moom cas spécial la moom ma sha allah imaam Ibnul Qayyim yàlla xam na ne laa wax <laughs> non non moom moom yii moom yii moom boo ko bëggee yi jëndee ay xarit yoo xam ne day niru lu jaxasoo <laughs> saay alayka bi Ibn al-Qayyim al imam <laughs> rahimahullah marki yàlla imam Ibn al-Qayyim waaw non euh, bon euh, sauf que sow yow kii nu mu tudd euh, <laughs> bon nekkuñu nag di comme nañu nekk bref commentaire <laughs> ci Zaadul Ma'ad indi na fi lu lay la mooy version yi xadiis yu bari yooyu nan la demee te bis dem nga ne dafa jaxasoo waay ah yooyu leeral na moo tax bon li nga xam ne moo doon bu doon dañu nekk ci yaatal moom dinañ gis li mu wax lépp pas moom kese ak ñeneen ak ñeneen ci boroom xam-xam yi ndax lu bari la mais surtout moom li nga xam ne noonu la ko tënke ak noonu la ko leerale mu leer nañ ñu waxal xamari walillahi alhamdu wal minna mais bon loolu alhamdulillah du nekk loo xam ne lu mën a jàppandi la ci condition yi ñu nekk ak yi nga xamante ne mooy chara bi ni mu demee quoi mais sinon moom ah c'était c'était c'était ce qu'il fallait quoi mais euh, al imaamu muslimu Abul Husayn hmm? al imaamu muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi xam nga fii dane euh, euh, euh, hadith bi ñu nekk lan la wax Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma dane mooy yeneen bari saa saa dafa ñëw Medina fekk yahuudi di woor Ashura wax nañ la lool fekk bi lan lay tekki waaw ñaari yi mën a yenu kene mooy du daa ñëw exactement mais ba mu ñëwee toog ba Ashura xew wala mooy mu ñëw dajeeg yahudi di woor parce que ñoom dañoo sànq bis ba dalee na sànq parce que ñoo ko doon natteeg jant bi alors que du jant bi weer wi la far ñu jàpp bis ba yore saa saa ñëw mu tombeeg bis ba nga xam ne moom lañ doon woor waaw même loolu euh, ñaar yooyu wallahu taala alam léegi kon mooy daa ñëw riwaay boobu lu muy wane xadiis ibnu Abbaas radiyallahu anhu te lool wutewul ibnu Abbaas noonu lañ ne xadiisam yépp ak foo ko fekk ci maraaji yiñ la wax ci euh, boroom xam-xamu xadiis yi léegi sayyidatu Aisha radiyallahu anha li tax ne tam nit na eh, mais affaire yi nii li mu daal di solo comme ni ko imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi daal di solo te bon muttafaqun alayhi la imaamul Buxaari it eh, daal koy solo Eh, mu ngi ko di kitaabu saw baabu siyaam yawmi ashura foofu tamit la ko imaamul Buxaari indi ak kitaabu manaaqibil ansaar baabu ayyaamil jaahiliya buñ jëlee riwaa imaam Muslim bi Seydina Urwa mu jëla ko Hishaam ibn Urwa Hishaam moo ko jëlee ci baayam di Urwa ibn Zubayr radiyallahu anil jamii mu jëla ko ci baayam di Urwa kon mu jëla ko ci bàjjanam non tantam tantam ndax rakku yaayam la Asmaa bint Abi mooy yaayu Urwa Ah, sayyidatu euh, Aïcha di tantaam waxoon nañ la nag sayyidatu Asma moo mujjee faatu sayyidna Aïcha sayyidatu moom daa taxoo woon ak tantaam lool sayyidna Urwa mi du jigéen nag de Urwatu ibnu Zubayr voilà bu la fi taabi <laughs> <laughs> lu tax dafa ne jigéen la de déedéet mu ne mu jële sayyidatu Aïcha mu ne kaanat Qurayshun tasuumu ashura fil jaahiliya wa kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yasuumuhu falammaa haajara ilal madiina saamahu wa amara bisiyaamihi falammaa furida shahru ramadaan qaala man shaa'a saamahu wa man shaa'a tarakahu. al imaam sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne Quraysh dañoo nekkoon waa Makka ñoom jëf li nag façon yooyu mooy ñoom quoi. ñoom Abu Lahab yi nekk ñoom mooy paa rek ak ku te ñoom dañ ko jëli ci seen imaam mu ne Quraysh dañoo ne woon ñoo xam ne dañ doon woor Ashura ci jaahiliya mooy laata lislaam di ñëw sax dañ ko doon def mu ne wa kaana Rasuulullahi sallallahu yasuum yeneen saa salaam da ko doon woor dabita bés boobu même bi mu ne Quraysh da doon woora bés boobu bon léegi nag foog na am na loo xam ne jarul ñu ciy dugg waa waa Quraysh lu wax mu ko doon woor. lool imaamul bu euh, alxaafid na xajar rahimahullah mu ngi koy jéem a leeral lu tax Quraysh doon woor bés boobu waaw mais boo loolu nañ jàll en tout cas lu ñu xam ne dañ ci doon dañ ko doon woor am na ñoo xam ne dañ ne non parce que lool ci charia ñi leen jiitoon lañ ko jële woon parce que Ashura euh, comme niñ koy gise ci am na riwaaye imaam Ahmad yoo xam ne dafa leeral ke mbir mi nekkul woon ke ne Seydina Muusaa kese lañ ci muccal waaw Seydina Nuux tamit da koo wóoroon parce que ci la euh, batoom nga ci la ko borom bi accosté mu taxaw fa nga xam ne mooy aljuudi ca montagne boo bële foofale mu kale woon foofale ci bésub Ashura la woon te yore saa sam nee na Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam moom da koo wóor kon ñu xam ne kon Ashura et eh, kon loolu yàgg la ah voilà am ñu ne boo Quraysh ci baqaaya ci li desoon ci euh, sharia yi sayna ismailu alayhi salatu wassalam ci lañ ko jëloon am ñu ne noonon dañoo defoon am njombe boo xamante ne ñu digaloon leen nag ñu woor bés boobee wallahu taala aalam boo bëggee lu ci gën a yaatu nga dem sahibul fathi al imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi mu ngi koy leeral kon Quraysh daal da doon woor ashura muy bésub tamxarit ca jaahiliya mu ne yonent saa salaam tamit da ko doon woor falammaa haajara ila madina bi nga xam ne ci la gàddaay yonent saa salaam dem Medina saamahu mu continuer di ko woor waaw wa amara bi siyaami mu digal saxaabaam ñu koy woor falammaa furida shahru ramadaan bi ñu farataalee nag weeru koor qaala yonent saa ne man shaa ku mu soob saama mu woor wa man shaa ku mu soob taraka na ko bàyyi voilà mooy léegi bële di leen koo digaloon ñu koy def avant weeru koor at mi. Euh, ginnaaw bi mu gàddaay ca lañ ko farataal léegi ku bi bi ñu waa bi farataak ko weeru koor duggee nag yeneen saa saam ne léegi euh, bon euh, kii shahru kii mu mu tudd ashura boobu woor tam xarit fukkeelu fan bi loolu léegi ku mu neex nga def ku mu neex nga ba loolu benn la hmm? mu ngi noonu <coughs> kon gis nga xadiis sayyidatu Aisha bi radiyallahu taala anha wa ardaaha ne Quraysh ko doon woor te yeneen saa da ko doon woor foofule waaw ñu ñëwee Medina mu continué ko woor digal nit ñi te imaam Ibn Umar radiyallahu anhuma tamit daal dinay nettali xadiis bu mel noonee euh, comme ni nga xam ne moom itam noonu la nekke euh, euh, ci saxiix yi waaye imaamul Buxaari yi benn lu gàtt la ci indi waaye imaam Muslim moo ko gën a indi lu gën a saydna abdallah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne anna ahla al-jahiliyyati kaanu yasumuuna yawma ashura wa anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam saamahu wal muslimuuna qabla an yuftarada ramadan falamma ifturida ramadan qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ashura yawmun min ayyaami llah faman shaa'a saamahu wa man shaa'a tarakahu mu ne waa jaahiliya comme hadith sayyidatu Aisha bi dañ doon woor bés wa Ashura bésu fukkeelu fan ci Tamxarit yeneen saa doon ko wor ak jullit ñi laata ñuy farataal Ramadan mooy Medina bi ñu farataalee Ramadan yeneen saa ne Ashura de bés la boo xam ne ci bésu yàlla yi mooy yi nga xam ne bésu xéewal la bésu ngëneel la léegi ku mu soob nag nga woor ko ku mu soob nga ba